Euh, euh, euh, ci le lii xew ci la xare bi am loolu la al imaam ibnu Ishaq wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di xare Najdan Euh, soxla ñam jógoon ngir dem mooy waa Muhaarib ci wanu Sa'laba ak min Ghatafaan bokk ci waa Ghatafaan ñi nga xam ne après <laughs> moo tax moom la moo laa la wax ne waa Xaybar en fait euh, Xandaq ñi fa ñëwoon ñépp ku ci nekk am nga am laale woon nga ak Yonent bi saa saa loo xam ne day tax yahuudi bu ñëwee wax la nañ dem xare ak moom yow da ngay ci mën a kontaan <laughs> waaw waa Ghatafaan ñi ñoom la Yonent bi saa saa demoon seeti ngir daal di leen duma parce que dañoo dajaloo woon koy waajal. waaw bi mu agsee ba agsi fi nga xam ne mooy Naxl benn bërëb euh, euh, xare boobu mooy Zaatur Riqaa noonu la al imaam Ibn Ishaq wax ne ci ñeenteelu at bi la am kanta al imaam Ibn Sa'd ak al imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhima ñoom ñu ne mu ngi am ci Muharram waaw imaam Ibn ah, ci ci ci quatrième année bi ñii nag dañ ne cinquième année bi muy al imaam Ibn Saad Muhammad ibn Saad az-Zuhri taalibi al-Waaqidi bi rahmatullah alayhi nekkoon bind bindkatam wa Ibn Hibbaan ñoom dañu ne eh, ci eh, Muharram la xewoon juróomeelu at bi lii lépp mooy Xaybar septième at la mooy ñoom comme que dañ la ñoom avant Xaybar la léegi nag ñoom ñu wute mais avant avant Xaybar bi kañ la imaam Ibn Saad ne ci ñeenteelu at bi ñii nii ñu la tuddal imaam ibn Sa'd imaam ibn Hibbaan ñu ne ci juróomeelu at bi imaam Abu Ma'shar rahimahullah moom mu ne euh, non euh, euh, bon kii la lii nii nii après Banu Qurayza la xam nga Banu Qurayza moo am juste après Xandaq Xandaq bi mu amee comme niñ ko gisoon ba Yonent bi saa saa dëppee ci la Seydina Jibril ne ko bu dee da ngay teg sa arme ñun teguñu mu ne ko lu xew Euh, euh, euh, mu ne mu jubal leen na ñun fële ci waa Banu Qurayza yahuud yi nga xam ne ñoo noonu dañuy jàppale coalition waa Quraysh ak waa Ghatafan ak waa yahuud yi jóge woon fële ca Xaybar ngir xare ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dem foofule. Abu Ma'shar nag dane xadi xare bi moom dane ginnaaw non seulement Qurayza ak Xandaq mooy mooy Banu Qurayza ak Xandaq ndax Xandaq jiitu Qurayza kon loolu. Euh, euh, euh, léegi te <laughs> ghazwatu Banu Qurayza gisoon nañ ka ci juste après Xandaq la léegi nag kon lii nii wax nañ la kanta Abu Musa al-Ash'ari yi mën a Abu Musa al-Ash'ari Musa ibn Uqba mën ci yóbbaale moom dane moom mu ngi xew lii nii zaatu euh, riqa bi soit bon xaw ma nag xamuñu est-ce que avant Badar la loolu moom dëgërul wala après Badar wala ap wala wala après Uhud loolu moom <laughs> mooy waxam moo tax ma ne la sànq prise wul léegi ñoom lii la ñu wax ci gàttal waaw ne kon ñii euh, Abu Mashar ci boppam moom dana ginnaaw Qurayza ak Xandaq la kon mooy Xaybar ñëwagul waaw ndax Xaybar c'est après ndax Qurayzatun summa Lihyaanun Hudaybiyatun wa Ghaabatun Xaybarun Waadil Qurastalini waaw Qurayza kon Xaybar ca kanam mooy léegi <laughs> kanta nag loolu mooy waxu waa ahlu siyari wal maghaazi kanta al-Bukhari rahimahullah moom dana xare bii nii mu ngi am après Xaybar <laughs> kon damoo am dëgg man a ah, sawaay gaawatu nga de ah mooy al-Bukhari yow itam man nga abit ah, taxawal attention da ngaa foog ne waa ahlu siyar <laughs> ahlu siyar wal maghazi ñoom <laughs> ñoom daal <laughs> même bu ne ci kanam léegi après attention dëgg moom li Seydina Ali waxoon na xew tëral teg leen dëgg ba pare ngeen door di natt nit ñi dëgg mais bul teg ne comme que bi ma wax jeex na déedéet loolu moom. <laughs> yow wolof dëgg nga fay yow wala ñuy dugg ci ay ay ay ay ay ay ay problème parce que dañoo xam nit ba pare jàpp ne ñii moom lépp lu ñu def alquran al la joo xam ne ñoom lépp lu ñu def même day leer sa xel ne ah lii de wuute naak li ñu xam ci diine mais ñuy ñuy jéem a xaru xarulu di ko utal ay lay yoo xam ne amul benn lay mooy waa ji bakkanam kese la topp voilà mu jeex mais comme que on est on n'est pas audacieux te ñemewuñu wax dëgg ñu nekk fa di ut ay kii yu fallacieux yooyu waaw ay ay ay ay di talañaatu ci yoo xamante ne nii di jéem ut ay argument yoo xam ne taxawut <laughs> dëgg ngay taxawal léegi yow taxawal nga ne imaamul Buxaari rek nga ne moom dëgg <laughs> taxawal <laughs> mu yàqanti imaamul Buxaari rahimahullah moom ñu leen di lii dane baabu ci saxiix bi nii la tuddi affaire baabu ghazwati zaati riqaa wa hiya ghazwatu muhaaribin xasafata min bani sa'labata min ghatafaan fa nazala naxlan wa hiya ba'da xaybar li anna abaa muusaa jaa'a ba'da xaybar moom daa waxaale lu tax sax moom mu wax lool mu ne lii da mooy buntu bi wax ci kitaabul maghaazi rahimahullah moom imaamul buxaari ah lii da mooy buntu. di wax xare zaatu riqa te mooy xare muhaarib xasafa min bani Sa'laba min Ghatafan ay tribu lañ waaso yu bokk ci Ghatafan ñoom lay leen tuway sa demoon di eh, ngir daal di leen corriger ji <coughs> mu dem wàcc ndax lan comme ni ko imam ibn Sa'd wax <coughs> mu ne wëx xare bii nag baada Xaybar ginnaaw Xaybar la am mel ni mu ne ko lu tax mu ne li anna Aba Muusa jaa baada Xaybar ndax Abu Muusa bi muy ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam après Xaybar la comme moom ni mu ko waxee boo ko waxal boppam moom Seydina Abu Muusa waaw ah mais moom après xay dañoo ñëw fekk Yonent bi saa am nekk Xaybar ndax moom dafa àndoon a ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib bi ñu jógee Xaybar euh, fële Éthiopie daal di ñëw waaw aksi nee na Abu Muusa ci boppam nee na man fa waafaqna an-nabiyyu sallallahu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hiina iftataha Xaybar ñu ñëw fekk Yonent bi saa am ji nga xam ne ci la ubbi Xaybar ci lañ ànd woon Seydina Jaafar ibn Abi Taalib yonent bay saar saam ubbi Xaybar ba pare Seydina Jaafar di ak seen mbooloo mi àndal doo ñoom Seydina Abu Muusa ñii eh, radiyallahu anhu mu ne ma laa adri yonent bay saar saam jóg dab jatandu ko kontaan waaw ne laa adri man de xaw ma bi ayyihima ana afrah ci ñaari nouvelle yu neex yi ban laa ciy gën a bëgge bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar waaw est damay gën bëgge ci buut buut buut bi ma saa borom ubbil Xaybar Abdullah toxale ko ci noonu loxo noonu yàlla yi di yahuud yi jox ma ko wala boog damay gën a bëgge li nga xam ne mooy Jaafar mii di sama mbokk mii daal di jóge Éthiopie daal di ñëw Azina Abu Musa nee na man dañ min ñëwee dañoo da da dëppaaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbi Xaybar te xari xare bii nii xaris bii ñu nekk ci bunt bi lan la wax Musa nee na xarajna ma Rasulillah fi sallallahu alayhi wasallam fi ghazatin ba pare mu ne fa summiyat ghazwat zaat riqa te xare boobu ko tudde xare zaatu riqa nga ne ma du lii laa la na ndax li ma ne fay fay tee ngaa fay bul yàkkamti ni fay fay xaaral <laughs> waaw waaw imaamul Buxaari kon lii mooy layam waaye am na beneen lay boo xam ne ñuy wax lii te lii ñi ñoom euh, al-Hafiz Ibn Hajar lii la jàpp ne moo gën a dëgër ñoom imaam ñu xëy na ci <laughs> <laughs> taalib ibnu Taymiyya bi rahimahullah moom itam loolu la jàpp waaw waaw même moom bu dee ne moom moom imaam Ibnul Qayyim moom moom moom dafa yéeme <laughs> dafa jàpp li ba pare mais dana ñeneen ñi man nañ ñoo man nañoo wax ne lii dëgërul de seen wax gi indi ay ay ay supposition waaw loolu la boroom xam-xam de <laughs> kon imaamul Buxaari imaam Ibnul Qayyim imaam al-Hasan Hajar ñu bari dañoo ànd ci wax bi parce que ñu ne lii la ak beneen que ne Seydina Mawlana Ibn Umar fekke na ko nee na fekke na xare bi te Seydina Ibn Umar xare bi bi mu njëkk a fekke euh, mooy ban xare la njëkk a fekke keroog Uhud ba muy ñëw dañ koo présenté bay sa sam ne non non <laughs> waaw gisoon nañ bi ñuy gis ghazwatu bi nga xamante ne nii ghazwatu xare bi yow gisoon Xandaq noonu xandaq euh, mu ne yonent bi alayhi salaam waaw Uhud Uhud dañ koo présenté mu bañ waaw mu moom mu ngi commencé xare bi fekke woon na ko te boobu mooy bi amee quatorze ans Uhud ñu yonent bi alayhi salaatu salaam nanguwoo ko ñu daal di koy présenté bésub xandaq yonent bi alayhi salaam daal di koy nangu loolu waxoon nañ xam ndax mais lu tax kon ñii ne euh, cinquième année bi la am loolu waxoon nañ ko voilà ñu ne kon moom fekkoon na kon manu la nekk ñeenteelu at bi waaye comme li imam Ibn Sa'd wax manu at bi loolu manu nekk quoi mais ñu ne beneen affaire mooy Seydina Abu Hurayra buy wane ne li gën a dëgër mooy lii mooy bu Abu ra fekk na nee na fekk na xare bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi dafa demoon Najd te mooy xare bi te moom itam comme Seydina Abu Muusa mii la waaw comme Seydina Abu Muusa mii la mooy moom dafa nekk koo xamante ne nii dafa fekke yonent bari saat saam mu ngi ko fekk fan Xaybar léegi ci gàttal ñoom ñu ne lii lépp xam ngeen ne wane na moos kene nag li nga xam ne moo gën dëgër quoi mooy lii ñu wax ñu ne nag attention am na beneen wax ñoo xam ne dañu ne non xare bi ñaari yoon la am ah zaatu riqan ñaari yoon la am waaw ñaari yoon la am dafa am xare boo xam ne zaatu rifan la tuddul amoon beneen bi njëkk mooy bi imam ibn Sa'd bi wax ci ñeenteelu at bi après mu amaat après Xaybar boobu la Seydina Abu Muusa ak Seydina Abu Hurayra daal di fekke waaw te wax jii nii insha allah mooy li gën a dëgër ke ñaari la woon waaw lu tax nga ne ma kaay nag ma wax la lu tax sànq ma la bul wax imam Abu al-Bukhari wax na rek nga ne moo gën a dëgër parce que dafa am imam ibn lii mu wax ne mu ngi am après ci ñeenteelu at bi après ghazwatu Bani Nadir ah, riqa'un no eh, mu ngi amoon eh, après Uhud un après Uhud waaw te Uhud ci ñetteelu at bi la badrunil maw'id daal di am ci eh, ñeenteelu at bi mooy bañ ne joxe rendez Abu Sufyan rendez-vous ba ghazwatu sawiq lañ ko mujj tudde ndax moom ñëwul te Badar la waroon a am waaw léegi euh, kon euh, lan laa doon waxati voilà mooy ci ñeenteelu at bi nii imaam Ibn Ishaq ah, dañu ne daa am boobu amaat te lool jombul parce que Badar amoon na bu njëkk bi Kurz ibn Jaabir ñëwee songu caawam Yonent bi alayhi salaam Medina bi Yonent bi alayhi salaam dàq ko ba Badar mu rëcc loolu mooy Badar premier. waaw mooy ghazwatu Safwaanin moom la yaa ghazwatu Safwaan léegi abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu Safwaanin wa badru qitaalin après badar bu mag bi am te badar boobu amaan na badrul maw'id mooy maw'idun waaw ñetti badar am na ñetti xare yuñ ko tuddee ñu ne bii nag c'est pareil repas ñaari yoon la am imaam Ibn Isaaq li mu wax dëgg la luy wone ne zaatu riqa amoon na avant ñoom Seydina Abu Hurayra avant eh, kii nii di wax Seydina Abu Musa parce que Seydina Jaabir dafa nettali hadith boo xam ne imaam al-Bukhari ci boppam tudd na ko ta'liqan ci ci xare bii nii nii andi na ko fa andi na ko fa ci xare bii mu def ba ghazwatu Zaat a riqa da imaam Ibn Isaaq da ne haddathanii Wahb ibn Kays Kaysaan gis nañ ko fi Wahb ibn Kaysaan moom mu ne haddathani Jaabir mu jëlee an Jaabir jëli Seydina Jaabir mu nettali ne hadis da dañoo àndoon Yonent bi saa saam ci ghazwatu Zaat ar-Riqaa di wax histoire gëléemam goog nga xam ne dafa loofoon moom naa Jaabir Yonent bi saa saam ñëw na ko wàcc ko waaw teg ko yar bi gëléem di yeneen gëléem yi te dafa loofoon nee na Yonent bi saa saam comme comme bu doon bu doon bu doon day nekk ci kanam léeg-léeg ci ginnaaw léeg-léeg ci wet yi léeg ci bi mu ñëwee ci ginnaaw fekk ma fa ñuy waxtaan ba mu defal ma lool sama gëléem gi après mu ne ma Jaabir yow yow ki te lii nii lii nii nii may wax nii ki leeral affaire bii nii dëgg-dëgg mooy Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti rahimahullah mi nga xam ne moom la gaa yi faat ci geeru siri bi lañ attentat woon jàkkaam man gis naa image yi ñu dóor bomb ci jàkka ji fekk mu ngi toog di def ci jàkka ji ñu dóor ci bomb mu ne tël plafond bi wadd ñu bari faatu moom faatuwul waa ji benn waay moo ñëw ba tiim bopp bi dóor ko bal ci bopp tëm wal iyaadu billah wal iyaadu billah ba pare jàpp na ñoom dañuy jihaad quoi nan nan ngay layel loolu ci sa kanamu borom waaw moom laa loolu ñu mel nit ñi <laughs> subhaanallah koo xam ne mu ngi yor di jàngale diine ci biir jàkkay yàlla nga ne ko tël bomb waaw mu xam ne faatuwul gaa yi ñenn ñëw ba tiim ko duur ko bal ci bopp noonu la génne àddina ay côté deux mille treize deux mille douze côté yooyu la woon bu si ma mémoire est bonne waaw moom moo leeral affaire bii ngir dëgëral waxu imaam Ibn Ishaq ne nettali boobu noonu imaam Ibn Ishaq di wax Seydina Jaabir ne damaa àndoo ci Zaatu Riqaa sama gëléem gi loof yonent way sa sam di waxtaan ak man bi ñuy waxtaan mu ne ma mu ne ma jaabir est am nga soxna mu ne ma jaabir denc nga <laughs> ma ne ko waaw denc naa de mu ne ma abikran am sayyiba ne ma loo denc jànq nga denc wala abikran ndax eh, eh, eh, jànq nga denc am sayyiban wala jeeg nee na ma ne ko jànq ba yeneen tubaab saa saa ne ma mais lu la tere woon lu la tere woon denc ki nga xamante ni nii mooy jànq ah. no euh, euh, no jeeg non waaw jànq boo xam ne muy foog yow ngay foog moom nee na mu ko expliqué na ko li tax mu dencoon mooy baayam euh, keroog Uhud bi muy dem di Amr ibn Haram Abdallah Abdallah Abdallah Jaabir ibn Abdallah Abdallah ibn Amr ibn Haram da koo dénkoon ne ko bu ma demee ginnaaw dina ci xare bi noo tax mu ne ko ñun ñaar mën nañoo dem ndax daa yoroon njaboot ju ndaw ay jigéen rek la amoon di ginnaaw naa Jaabir te ay gone lañu woon mu ne ko ñun ñaar ñi mën nañoo dem ci xare bi man damay dem. bu yàlla defee ma des fa yow nga fexe yor leen euh, euh, te lim leen doon yore mooy il faut mu gaaw am soxna ngir man leen toppatoo doomam yi kii euh, séeram yi quoi rakkam yu jigéen yi Seydina Jaabir ne yonent saasaam si denc naa mu naan ko ko lu tax denc lu tax dencoo jànk ngay denc kii jeeg léegi mu wax ko lu tax ngir parce bu takkee jeeg ku jot a sëy ba pare kooku am na expérience te mën naa muñal ay xale yu jigéen sinon bu dee daa takk koo xamante ne ni ñoom ñoo xaw a bokk âge adolescente yu mel noonu ñu tolloo xaw a kii ñooñu boo mayul geegeer mooy am <laughs> waaw ak concurrence bu mag <laughs> moo tax moom mu denc koo xam ne jot naa sëy léegi bu ñu ko waxee léegi euh, Cheikh ne tayel ma foofu mu ñëw waay waaw ah, waaw mu ne la nag du gisoon nga fi ghazwatu al-Khandaq waaw Khandaq yàggul dañuy gàtt allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqayna inna al-ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna ay ay ay <laughs> fay fay fay magaas yi saa yi jaay jàpp saa saa ni nga tëbi jaraw de masha Allah waa kon yow jàpp nga xam ndax voilà bi ñu yàlla saa saa wàccee jël xeer xeer bu rëy bi duur mu ne tu tas dañuy wax loolu xeer wax ni waaw kay waa xare boobu sëy naa Jaabir ne damaa gis yonent bi saa saa xiif ma dem ne ko may ma ndigal ma dem ca kër ga defar ak sama soxna si ci gàttal luñ lekk ma woo ko bi ñëwee keroog lu mu def bi mu woowee saxaaba yi ñu ñëw du la ne soxnaam si moo soxnaam si ne soxnaam si sax sëy naa yore saasaam ñëw ne say ne ne soxna si dama nga euh, euh, laajal kenn beneen jigéen mu ñëw jàppale la ñuy lakk ngeen mu lay jàppale ci lakk mburu bi muy wax moom bay lakk mburu bi di di di bu lakkee jox yonent lay saasaam mu dagg hmm? jël tànk ci ñeex mi ubbi cin bi sotti tëjaat ba pare biñ paree ñu lekk ba pare ne ko yonent way saasaam ne ko kuli hada yow ndaw si nan la bint Mas'ud <laughs> voilà al ansariya ne ko lekkal lii wa ahdi fa inna an-naasa asaabathum ma majaa lekkal lii te nga joxe ci kado ndax nit ñi ah ak xiif daleen ak mar dal mu ne la taxawal foofu xandak xandak la xew xandaq cinquième année bi waaw kon léegi yaakaar nga ne na xare bi zaatul riqa lay man a xewee après yonent bay saa saam naka lay mën a ñëw kër Seyna Jaabir soxnaay Seyna Jaabir di dagg mburu di togg mburu di ko jox muy lakk muy dagg di tànk ñeex ba pare mën na ko jëlal nga lekk lii ba pare ak xare bu am ginnaaw loolu mu dajawaat ak Seydina Jaabir ci xare naan ko Jaabir ndax takk nga soxna loolu yenu na maanaa nga ne déedéet daa fekk ne kon lële moo jiitu war a Imaam Ibnul Qayyim ci Azzaad bi mu waxee affaire bi moom xaw na tilté affaire bi même buy jàppale wax bee ah, ah, bi après Xaybar la dane mais nag ñi nga xam ne dañ ne avant Xaybar la man nag ñu tontu ne é hadiisu Seydina Jaabir bii ne zaatul riqa keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo laaj ne ko jaabir ndax takk nga soxna loolu boo ko boole xew-xew Xandaq bi nga xam ne soxnaay jaabir la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lekkal lii ta nga saraxe loolu àndul ne day wane ne Imaam Ibnul Qayyim ne loolu day wane ne non non non non ba zaatul riqa après Xaybar muy door a takk soxna alors que bàyyam waxut la ko waxut non lii lii ay wan ne affaire bi kon ah man maa xaw amaane voilà <laughs> Imaam Ibnul Qayyim moom <laughs> moom xaw na tiis affaire voilà loolu nag ma la gis nga fay léegi waxal ah lii moom kenn ku ko mën a dindi moo tax lii nii day wane ne kon zaatul riqa ñaari yoon la am parce que Seydina Abu Muusaa fekk na zaatul riqa c'est sûr Seydina Abu Hurayra fekk na Najd Seydina Abu euh, Ibnu Umar fekk na ko léegi nag beneen bi am mooy kon te loolu c'est sûr que après Xaybar la ndax ñoom après Xaybar lañ ñëw Abu Muusaa ak Seydina Abu Muusaa ak Seydina Abu Hurayra kanta zaatul riqam bii Seydina Jaabir wax am na te loolu yonent may saa saa ma ko loolu c'est sûr que ama la kon loolu mooy zaatul riqam ñaari yoon la am kon ci gàttal kon ci gàttal lool ñu yem noonu <laughs> ñu yem noonu kon xare baa ngi noonu léegi bon mu def nag way wax kon daal yow li nga dëgëral mooy ñaari yoon la xaw man ne insha allah léegi lu tax ñu tudde ko ko ñu ne la loolu la ñëw insha allah léegi waaye balaa loolu xam nga am na argumentation mooy salaatul xawfi ndax xare bi <laughs> dafa sax na yonent bay saa julli na fi salaatul moo tax ñoom imaamul Buxaari yi ak ñaar ak moom rahmatullah alayhi ne lii bokk na lii wane euh, euh, euh, xaw après Xaybar ah parce que salaatul te keroog bi nga xamante ne nii ci la eh, ñàkk julli eh, ndax préoccupation bu leen xare bi préoccupé woon ba Seydina Omar ñëw di Seydina Anas ne dafa ñëw di di yasubbul mushrikiin Seydina Omar daa ñëw jóge ci front bi <laughs> waaw di ŋaññi yéefiru Makka yi ne yonent bay saa saam wallahi maa ngi nii julliwu ma tàkkusaan yonent bay saa saam ne ko wallahi ma sallaytuha man itam war naa ci yàlla ne ma itam julliwu ma waaw shaghaluna anis salaati an salaatil wusta salaatil an salaatil asri salaatil wusta mala'at mala'a Allahu sudurahum wa quburahum naara waaw bay saa saam na ñun tam wat naa ci yàlla préoccupé nañ ñu ba julli tàkkusaan yal na borom bi feesal di julli ju dugg doomu ji yal na borom bi feesal seen xol yeeg seen bàmmeeli sawara ñu ne loolu bu doon xaw xawfi muy julli tiit amoon na yoonaloon nañ ko kon yeneen trois cent cent doon na ko julli te fii julli na ko fi ci xare zaatul riqa kon loolu day wane ne kon après <coughs> xaybar ak xandaq la am waaye loolu tontu nañ loolu tontu bi nooy li al cheikh Buuti rahimahullah ta euh, imam Ibnul Qayyim it daal dinay wax lu mel noonu <laughs> mais euh, c'est possible même bu dee moom gi wax dee la ànd mais à chaque fois <laughs> day wax dara ba pare xaw ko xaw a wane ne wax ji am na lu ko mën a remettre bu gisee lu jàpp ne man na koo xaw a bajj xaw a yëngalit dina ko wax voilà comme quoi ñoom dëgg kese leen taxaw na jóg quoi mu ne c'est possible nit ki mu ne noo salaatul xaw fi yoonaloon nañu ko waaye nag sauf que problème bi lenn képp la woon mooy ne yonent bay saa salaam fàttewuñu ko woon de mais dañoo amul woon sax possibilité julli ko ndax moo tax ma shaghaluuna ndax jamono yi Musaa ya faji la bi ah xa waaye dafa mooy bi rafaalu fett yeeg xëy ji rafetat ji ci jamono jooju moo tax eh, moo leen préoccupé ba ñu ko foon nekk di julli lool képp la waaw loolu la mais lu <laughs> nañ koo fàtte woon te dañ koo pousser yéexe waale ko tamit ñu wane ne man nañ ko yéexe tamit ba <laughs> foofu waaw kon nag loolu en tout cas wax nañ la ne li insha allah liñ gis ne moo dina dëgër mooy ñaari xare la <coughs> voilà <coughs> noonu ngay boolee wax it al jam'u euh, awla min al ihmal dajale moo gën daal di neenal benn neenal benn ndax boo fi boo ne après Xaybar la mais léegi lii naa Jaabir wax nan ngay def ak moom <laughs> ñaari nettaleem yi xandaq bi ak wàllu soxnaam si ak ak zaatu riqa am après xaybar loolu loolu san kolpa waaye it boo nee yow de toute façon bële la woon mais <laughs> Seydina Abu Muusa Seydina Abu Hurayra bi ne ñoom fekk nañ zaatu riqa nooy def ak ñoom ci ñeenteelu at bi la woon loolu manu la ne <laughs> loolu manu la ne te boobu ñoom ñoom ak see bu ñu fi kon loolu mooy li nga xamante ne eh, mooy wane ne <clears throat> Euh, li nga xam ne mooy mu ngi xaw kon ñaari yoon insha allahu taala te xare bi keroog bi mu ciy dem euh, euh, ima am nañu ne ñim bàyyi woon loolu la imaam kii wax Ibn Ishaq mu ne ki mu bàyyi woon mu daal di assurer intérim bi mooy Seydina Abu Dar moo ko toogaloon Medina am ñu ne Usman ibn Affan alayhima ridwanur rahim kon léegi ñu ñëw nag nga ne léegi ñëwal ci beneen wàll wi waaw Eh, eh, eh, mooy <coughs> wàll bi nga xamante ne nii tur bi lu tax mu tudd zaatu riqaa waaw lu tax mu tudd zaatu riqaa loolu dañ naan la gis nga du xam nga ne kii nu mu tudd Seydina Abu Muusa ci hadis bi ñu nekk wax na lu tax <coughs> nee na dañu ko tudde zaatu riqa lu tax parce que seen dànk yi ñoo ci doon xotteeku ba ñu jël ay morso bi ko ci band ñu tudde ko zaatu riqa waaw kon loolu benn wax la boo xam ne ci suñu xadiis bii ñu nekk bala ngaa jàll di seeti leneen hmm, mooy nga gis lii waaw léegi kon premier a bopp am ñeneen ku mel ni al imaam ibn Hisham rahimahullah boo demee ci siira bi ni mu ko waxe moom daa seggaat siira ibn Ishaq bi ah rahmatullah alayhima moom dane ah li tax ñu tudde ko nii moom imaam ibn Hisham dane li annahum raqa'u fiha rayatihim ndax ñoom dañoo xotti woon seen drapeau yi keroog moo tax waaw waaw kon benn wax a ngoog beneen ñaareel am beneen wax ñetteel bu ne noo daa am garab goo xam ne moo tuddoon noonu zaatul riqaa waaw zaatul riqaa la tuddoon benn garab la bu tuddoon zaatul riqaa loolu la moo tax ñu tudde ko xare zaatul riqaa am beneen wax muy ñeenteel non non c'est que suuf sañu wàccoon dafa bari woon ay melo ay couleur couleur yu wute la amoon yoo xam ne day mel boo xoolee mel lu xotteeku lu lu lu looloo tax waaw ñu ne loolu la moo tax am ñu ne looloo tax am beneen wax juróomeelu wax ne parce que fas yañ ci yoroon dafa amoon yu ñuul ak lu weex ah looloo tax ñu tudde ko zaatu riqa comme si ñaari couleur yu wute yu wute yi kanta imaamul Waaqidi muy juróom benneelu wax moom dana dañ ko tudde Zaatur Riqaa parce que benn montagne la bu tuddoon foofale <coughs> waaw bu nekkoon foofale waaw nga xamante ne nii e, loolu la quoi foofu la léegi lii moo ñëw ci wax yi ne euh, euh, euh, lii la Imaam An-Nawawi nag rahimahullah nee na moom c'est possible que ne lii lépp ay turam la woon quoi dañ ko tudde ngir lii lépp <laughs> <laughs> waaw kanta nag Imaam Ad-Dawudi muy beneen wax septième boo moom dane dañ ko koo tudde parce que julli dañ fa julli muy julli xaw fu ni koy jullee daa mel ni julli ju xotteeku la quoi ndax dew ko la julli ji ñu xam <laughs> loolu la imaam al-Hafiz nee na wa aghraba imaam moom daa indi wax ju tumuranke lii moom mu wax nii dafa tumuranke lool waay <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu ne kon daal lii moo ñëw ci tur yi eh, eh, wallahu taala alam eh, léegi ñun waxoon nañ la wax nañ la li nga xam ne moom la jàpp ni moo gën a dëgg waaw këne bu dee imaam abu alhamdulillah abu Musa fekke wax nañu li tax waaw te boo ma nee bon attention parce que wàllu siyar wal maghazi dañ ne boobu ñu bari la ñu na ah. waaw yonent bay saa saam di dajeeg waa naj du foofule gaa yi Ghatafan te xare jotul woon am dañoo daj dañoo jàkk jàkkaarloo euh, mu am tiitaangi seen diggante mais xare mujjul am ba yonent bay saa saam julli julli xawf ñooñu ñu bari la ñu na ah, te fii imaam Abu Musa dana sittatu nafar la waaw sittatu nafar la dañ naan la loolu mooy liñ la wax. imaam alxaam na xajar nee na loolu wanewul que ne du moom parce que euh, mooy mbooloo mam nekkoon la la wax ne six lañu loolu la la bëgg a wax mais waxu la armée bi yëpp loolu man nga koo dégg mais daal lu mu ci man di doon dañ naan ñun jàpp nañ ne li gën a dëgër mooy ñaari xare la comme ni nga xam ne moom la ko ñenn ñi waxee waaw te loolu imaamul xaam ne wax na ko ne am na ñu jàpp ne la waaw te loolu insha allah euh, euh, comme niñ wax léegi mooy li gën a dëgër kon nag ci kaw noonu kon xëy kon xam nga léegi ghazwatu zaati riqaa kon boo déggee <laughs> waqaynuqaa'un ñu waxati ko <laughs> daal di koy tëj sawiqun ba'dahu ghatafaan thumma buhraan uhud waq'atul ghumam hamraa nadiirun riqaa'un waaw riqaa'un riqaa'un mu ngi noon maw'idun moo na imaam Sayyid al-Haaji Maalik radiyallahu anhu dafa jéng jëm ci li imaam al Ibn Ishaq wax moom loolu la dëgëral moo tax bi muy rangale xare yonent bay saa saa mu indi ko juste ginnaaw comme ni ko imaam Ibn Ishaq indi ginnaaw ghazwatu Bani Nadir mu teg ci ghazwatu Zaat ar-Riqa moo tax mu ne nadirun riqa'un après door jee teg maw'idun di euh, après duumatun duumatul jandal après ba nim jeexe kon nag ci kaw noonu euh, jeexal nañ xare yi nii